waaw waaw borom bee ko jàppe xarit waaw comme nam jàppe woon Seydina Ibrahim wattaxaza Allahu Ibrahima xalila borom bi nee na moom moo jàppe Seydina Ibrahim mu nekk xaritam yonent bi alayhi salaam mooy xarit la tamit ci borom bi tabaaraka wa taala te mooy Habibur Rahman mooy soppe borom bi mooy Muhammadul al Habib waaw Allahu akbar alayhi salaatu wassalaam bu dee ci boteem yeneen saa salaam manul di wax keneen axi na na non non kii xalil yi parce que kooku yellul mu koy wax kenn wala ndax loolu ki ko doon borom bi waaw mooy mooy moom moom moom ittaxadahu llahu xalila kama taxada allahu ibrahima xalila moo tax mu ne law kuntu muttaxidan xalilan bu ma nekkoon te hadis mu ngi ci sahih yi ñoom ibnu Abbas radiyallahu anhu ñeneen soloo nañ ko mu ne bu ma doon jàppe kenn xarit kononte kon dinaa jàppe Abu Bakr mu nekk sama xarit waaye uxuwatal islam waaw waaye mbokkuk l'islam waaye nag bu boobaa est kon nit man na ne yeneen saa sama xalil la loolu man naa nekk saxaaba yi nuñ ko xame Seydina Abu Hurayra ñooñu gën a xam fuuf bu doon ne loolu mënu la nekk doonu koon wax te ñooñu ñooy ulamaul umma waaw mooy képp lu jële xadiis ci yonent bi alayhi salaam te nee na jële naa ci yonent bi alayhi salaam ñaari mbuus waaw ñaari ndabu xam-xam yoo xam ne benn bi lu bari daal dinaa leen koy ubbil wasaare naa leen ko waaye beneen bu ma ci ubbi woon dara ngeen dagg sama put ngeen di dagg kon kooku bu dee radiyallahu anhu moo ne sami'tu xalili xam na li muy wax saxaaba bi mën na ko wax waaye yonent bi alayhi salaatu salaam déedéet moo tax mu ne law kuntu muttaxidan xalilan ahadan xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila ay siddiq kenn du moom <laughs> loo xam ne yonent saa salaam dane bu ma ñëwoon ba war koo def jàpp kenn xarit moom laa koy jàpp waaw tax taxallaltu te xalil mooy ki nga xam ne da ngaa roof gis nga fi deret di jaar ci nit ki moom lay jaar ci yow loolu moo tax ñu tudde al xalila xalila waaw waaw roofu ci nit ki dugganteeg nit ki comme ni deret ji veine di jaare ci moom loolu kon loolu lu amoon solo la kon ah bu nee yéen yéen yéenay samay saxaaba mooy dalee na martaba zaida la comme li al imaam Abul Walid al-Baaji rahmatullah alayhi wax waaw laysa nafyan li ikhwatihim walakin dhakara martabatahum az-zaida bis-suhba fa haa'ulaa'i ikhwa saxaaba walladhiina lam ya'tuu ikhwa laysu bi saxaaba kama qaala allahu taala innama almuminuuna ixwa wax jee rafet te dëggu di léegi abul walid al baaji al imam al qaadi wax na dëgg waaw <laughs> mu ne kon yeneen saa sam nekkul dafa dàq ci ñoom ne du ñuy ay mbokkam non da leen a tuddal martaba bu bu ëpp nekk bokk kese ñoom ixwaan lañu ay mbokkam lañu waaye ay saxaabaam lañu en plus alors que ñi ñëw ci gannaam gisu ñooñ ay mbokkam lañ waaye duñu duñu ay saxaaba radiyallahu <laughs> waaw allahu akbar moo tax loolu njuumte la képp ku jàpp ne lii day wane ne am na ñuy ñëw ci gannaaw saxaaba yi ñoo xam ne ñoo leen gën loolu amul <laughs> loolu moom njuumte la waaw que am na ci saxaaba yi ñoo xam ne ñi ñëw ci gannaaw man nañ leen a gën loolu njuumte la moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu biñ ko ko laajee loolu na est-ce mooy ñu naan bon te loolu amul mooy bon façon wax la ngir ngir euh, woyof euh, jegeñal mbir mi mooy liñ naan saxaaba boo xam ne euh, comme buñ bu yelloon du du lu yellu ñu wax ko mais ngir comprendre lambda ak ñi nga xam ne aarif la ñu kawe ci xeet yone saa sam ginnaaw est ñooñu ak saxaaba ñu gën yeneen sa Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu ne saxaabu bee gën moo gën fuuf waaw tegtaloo ci yi nga xam ne yonent may sa sa moom la jàngaloon yàgg nañ ko fi gis voilà mooy amul kenn kuy ñëw seen gannaaw ku leen tollu ci dara même ki ñu jàpp ne moom dafa nekk koo xam ne euh, euh, euh, bokkul ci ñu ginoon a kawe ci ñoom kon loolu lu am am solo la te yonent saa sam leeroon na ko ci ne ñi gën mooy xarni kon loolu nañ ciy bàyyi xel waaw ñoon ñooy as-saabiquuna al-awwaluun min al-muhaajiriina wal-ansaar ak ñi nga xam ne ñoo yéeg ci martaba moo tax loolu moom <laughs> saxaaba bi gën foofu <laughs> <laughs> waaw loolu boo demee ci euh, boroom euh, jawaahirul maani al euh, Ali Harazim Barrada hmm? mu ngi koy leeral di indi waxu sëriñam ak Cheikh Seydi El Hadji Seydi Seydi Ahmad At-Tidjânî eh, eh, radiyallahu ta'ala eh, Ahmad ibn Muhammad du Muhammad Ahmad ibn Muhammad At-Tidjânî radiyallahu anhu wa ardaah di leeral loolu que ne ci la doon wax ne ñun suñu misaal ak saxaaba yi dafa mel ni picc ma nga xam ne moom moom moom vingt-quatre heures lay lay lay wër àddina bi ak melentaan boo xam ne tànk bi dafa damm ñuy course ñun ñooy melentaan bi nga xam ne suñu tànk daa damm saxaaba bu mooy picc moomee ñu ne léegi tête de part loolu yaakaar nga ne course am na fa ñoon ñooy ñi xam seen borom dëgg-dëgg allahumul ulama waaw ah, moo tax man tout damay préciser naka la ay nit ne ñii ñu mel nii ñooy seen sëriñ ba pare ñuy wootewu jàpp ne ay kannasumaan yoo xam ne fii lañ nekk yow sax yaa leen tane waaw di caaxaan képp di saboote diine di rey sha'a'iru diin parce que seen maama doon diw ñu teg leen ci kaw jàpp ne ginnaaw yeneen saa salaam ak sëriñ bañ ne moom la jokk ñoom ñoo fi gën wal iyaadu billah alors que yow mi koy wax yow boo ta yow yow yow da ngaa ñeme yàlla wala nga lëndëm nga nekk ci lëndëm ba mënoo gis moo tax mënoo gis kàccoor say nekk sa yaa ko gën a gis yaa ko tey waaw di jéem a jël noon di leen tëkkale saxaaba yi radiyallahu anhum wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah aw kon <laughs> loolu la waaw waaw waaw <laughs> gis yonent bay saa saa dalay yokku nga faatoo dalay yëkkati ñu dara joo loo xamante ne keneen ku ñëw ci gannaaw manula fexe muusa ka waane ba man ba am waaw allahu akbar <laughs> waaw amul nag taloon mooy amul jëf jooy jëf même bu dee ne waa ji mësula julli comme yahuud yi benn saa sam seet si woon bi ko doon liggéeyal donañ mu ñëw jeune boobee ñu ne ko ah daa feebar de saa sam mu ñëw fekk muy waaj faatu mu ne ko waxal baatu seede yi jeune bi xool baay ji mu ne ko ati abal qaasimi toppal abul qaasim mu wax ko rek génn àddina yeneen saa salaam kontaan ne waajal leen seen bokk kooku moo raw képp wàllu yu wàllu yu yëpp boo boole woon ci balance teg leen boobu moo leen ëpp doole fa yàlla te masula julli masula woor moo tax parce que dara yaay soxba du ay jëf du jëf ku ko mas am yow keneen bu àddina bi yëpp jëfoon lépp luy mbaax yaa leen raw parce que loolu amul équivalence ci jëfu ya jëf mukk loolu fadlullahi la ngëneelu yàlla la yu'tihi man yasha wallahu dul fadlil azim da bokk na ci hadis bi Seydil Haaj ah, Seydi Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu doon tegtaloo hadis bi Yonent bi alayhi salaatu salaam doon ashaabi ashaabi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu Allah waaw mu ne maa ngi leen di moytandiku sama saxaaba yi mooy te na ko naa laay sama saxaaba yi ngeen leen di lor law an na bu doon ne law anfaqa ahadukum bu doon kenn ci yéen da ngeen a dépensé lu toll ni montagne Uhud te gis nga Uhud ni mu toll Uhud du benn montagne mu ndaw de am na ñoo xam ne dañuy juum dañuy ñëw biir Uhud xuru Uhud fa saxaaba yi taxawoon ña fa yeneen ci ma lay saa saam tegoon te ki leen jiitoon di Abdallah ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu Euh, euh, euh, ñu jàpp ne loolu mooy montagne Uhud non loolu ci batnu Qanaa la ci xuru Uhud la fa la nekk mais montagne Uhud mooy chaîne montagne bu rëy bi ngay gis ci gannaaw bu sori loolu ba pare nga xool foo sànni sa bët foofu yëpp mu mel ni lu foofu yëpp ak chaîne de montagne loolu mooy Uhud mais Uhud nekkul lu ndaw loolu saxaaba yéegoon noonu de Seydina Xaalid ibn Walid continué woon ko rey ña fa desoon daal di xare Uhud bi daal di salfaañoo ba yéeféeri bi ray ci jullit loolu du Uhud non Uhud mooy montagne bi waaw mu ne gis nga montagne boobu na muy toll <coughs> na nga xam ne noonu lay toll rëy chaîne de montagne muy montagne bu gudd te yaatu ci ay kilomètres lay def waaw ku dépensé woon mu ne bu kenn ci yéen woon lu toll ni Uhud ci montagne ci ci or jotul saxaaba bi moom dépassé loo xam ne mudd mooy muurum koor ñu ngay génne waaw mudd arbaatu amdaad benn kese nag benn benn benn kese benn mudd tàllal sa loxo tëjoo ko bu baax ubbiwoo ko bu baax mooy bu yorente bari saa saam nag moo tax ñuy wax lu toll noonu nga sot saxaaba bi def lool yow nga jël oo nag nii ma nga def ko jël ay tàmbar na sànna jotoo sax mu dëm ah kon ñooñu rawante wu ñoo gaa yi ci des nañu xam suñu bopp way nañu xam suñu bopp kon humu sahabatu waaw radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon nañu bàyyi xel ci njàngale waaw xam yonent bi alei saatu salaam am nañ masiya bu rëy ñun bam soppee gis na <coughs> allahu akbar nañu def nag tax mu sopp ko de parce que sinon nee na ci même hadith bi kanta am na gaa yoo xam ne waaw nee na ñooñu kon wax nañu nan la leen di xàmmee mooy lëkkaale ma bunt bi waaw moo tax boo fi newee ne jullit ne pare yow njàpp sa yoon new ci li yoon new ci bu ëllëgee doo am leer de <laughs> wóor na ëllëg doo am leer bu mu lay ràññee waaw man nga ñëw sax borom bi jay la bala noonu comme que da nga doon naafiq naafiq la am naafiq nga woon fa fa fa duriba baynahum bi suur daal di lay dal wal iyaadu billaah ñu duur seen diggante ak li at li nga xamante ne nii mooy ab mur waaw te nag ka tegu nag ci lu yoneen saa saam tegoon li muy indi ban problème mooy bu ëllëgee mu dàq la ca mbalkam ba fa muy nàndale nit ñi kaas yu mag ya nga xam ne ku ci naan nag ku ci naan bépp feebar bu newoon ci sa biiru feebaru jikko day set wecc ci yow ndax kenn du dugg àjjana ak takk-takk takk-takku xol takk-takku ay kiñaan ak yooyu mukk wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana la borom bi wax dinañu bind keroog yawmal qiyam li newoon ci seen biir yoo xam ne ay animosité yu ndaw ak genre keñaan ak ñaaru euh, euh, jalousie yooyu dama koy bind ci seen xol yi bam set wecc ñu nekk mbokk yu ma door leen dugal ajjana keroog ku ci naan ci mbalka ma lépp loo xam ne lu la deseloon na day deñ te dootoo mar jeex na am na nag gaa yoo xam ne yeneen saa salaam nee na maa jiitu ñu baax ña te tegu woon ci li ma nekk maa ana faratuhum ala al-hawd loxoon sayyidatu Fatima binti rasulillah alayhima afdalu salatu wassalam keroog ba mu feebaree mu ñëw déey ko bi mu génn àddina mu mu jooy mu déeyaat ko muy ree waaw lam reetaanoon mooy sama sama sama sama njaboot yaa may njëkk a fekk ci Sayyidatu Fatima kontaan bay bay reetaan reetaan mooy bu ma faatoo yow yaay faatu ngay ree <laughs> waxoon naa la xam nga ne kon lañuy ñuy tàgge ci ñun ngay ree bon parce que suñu mbir leer kenn na fi leer lawul dañuy coow kese koo fi ne woon kaay dee suba nga dem àjjana day wax rek danaan la faatu te <laughs> yooyu yëpp baax na waaye nañ xaar rek te lii yone saa salama <laughs> leer nañ muy reetaan reetaan ba mel ni ku ñu wax kay ka yow nogeel bi ci neex lañ la jox <laughs> ku doon jooy léegi ñu wax ko yaay faatu sama gannaaw muy ree ba gaay kon xam nga ne loolu la ko waxoon ne maa lay jiitu waaw ni'ma salafu ana lak waaw est ki nga xam ne maa lay jiitu man pour yow wa ana faratuhum ala al-hawd waaye yooyu saa salaam nag mettre en garde ci soppi lim fi bawoon bidaa maan yi war nañoo def attention mu ne alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen alaa fektar ñi leen nopp yi mu leer la yugaa na rijaalu naan xawdi kama yuzaadul ba'iru dal waat naa ne am na ñoo xam ne sama mbalka ma ëllëg bi koy borom bi dik nga xam ne moo gën a leer mbalka ma borom yeneen saa sax wax na ko ci yeneen eh, eh, eh, xadiis moo gën a leer soow weex tal te ya ñoo ëpp biddiw yi am ci asamaan si yëpp tellement dañoo bari yeneen saa salaam di nandal gaay waaw yàlla ñu ci nandal ca kaas ya gën a fees ya gën baax waaw amin nee na nag maa ngi leen di mooy tëndakuloo am na ñoo xam ne dinañ leen deñ di leen repousser di leen pousse an xaw ma ñuy ñëw bëgg naan sama mbalka mi malaaka yi di leen daq kamaa ni nga xam ne yu zaadul ba'iru dall ni ñuy jañe tey soril gëléem gi nga xam ne dafa sànku dafa réer ñëw di bëgg a dugg ci yeneen i gëléem boroom gëléem nga xam ne ah gëléem gi bokkul ci gëléem ni mu koy dàq ngir mu bañ a leen a rax ah sàcc <laughs> ah da ngaa suñu ci sa yow <laughs> ak nangam ak yeneen ni mu koy dàq ngir mu bañ cee bokk mu ne naka noonu wat naa ne am na ñoo xam ne ci ëllëg noonu lañ leen di def waaw yeneen saa saa nee na unaadihim maa leen seen di leen woowee naan leen mais yéen ñëw leen fa yuqaalu malaaka yi naan ma innahum qad baddalu ba'da gisoon nañ ci riwaa imam Maalik bi waaw rahmatullahi alayhi imaamu daaril hijrati la wax la nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon waxe waaw nee na keroog waaw manaa leen halaa halumma halumma fa yuqaalu innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu fa suhqan fa suhqan fa suhqa nee na nag bu boobaa mane ne leen kon nag sori leen malaaka bañ ma dañoo soppi waxoon naa la yoneen saa salaam am na ñoo xam ne kanamu boromam da leen di jooy waaw wa qaala ar ya rab inna qawmi ittaxadu hadha al na ci li nga xam ne yoneen saa salaam ëllëg da koy jooytu ca kanamu borom bi mooy ya rab eh sa borom inna qawmi sama ñoñ de ñu bari ci ñoom lay wax mooy bari nañ de du ñu lim mu ndaw ittaxadu dañoo jàppe hada al qur'ana sama al qur'an bi ma leen bàyyiloon mahjura te waxoon leen waaw alaykum bi kitaabillah addu alayha bin nawajis yooyu yëpp ma wax leen ko ŋànk leen ko seen bëñu biir yi jàpp leen ci téere bi yàlla bi maa ngi leen di dénk téere bi yàlla bi ndekete yoo ñu bari ci ñoom dañoo bàyyi sama téere sa téere bi alquran yi dañ koo bàyyi waxoon naa la ñenn ñi njàng mi lañ ba ñenn ñi duñu ko déglu mukk duñu ko jàng mukk ñenn ñi dinañu jàng mais duñu jëfe mukk dara wala li ñu leen neex parce que fudd lañ ko def li neex la ñuy jël bàyyi leen neex nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ay waay daal dañuy gëm li ñu ci neex weddi ñu lu ci neex am ñoo xam ne duñu ci appliquer dara waaw téere barkeelu lañ ko def ñoo ñépp façon hijrat nu la waaw la tahjuranhu watluhu mu'abbida la la Bamba waxoon bu ko gàddaay mukk te dee ko jàng dappeetoo ko wax tom bi tam te deel tiire ay leçon ci biir alquran di ci jële yoo xam ne moom ngay dunde sa dund gi moom ngay dox waaw waaye toog waaw ndax borom bi wàccewu ko lu lu ngir ñu jëfe ko te di ko jàng waaw kon nag yeneen saa salam nee na am na gaa yoo xam ne dañuy ñëw ëllëg ñu leen di dàq mu fekk ma leen di woon naan leen eh ñëw leen am na ñoo xam ne nee na ci sama saxaaba yi dama leen di xàmmee buy naa yi waaw ma xàmmee leen mais du ñoom kese ak ñi ñëw ci gannaaw naan leen ñëw dool malaaka yi ne mu <laughs> kii kii daa ñii ñii ñii dañoo wax waay baddalu innahum est-ce que xam nga lañ def sa gannaaw innahum qad baddalu ba'dak ñii <laughs> ñii dañoo soppi sa gannaaw ñii amuñu. borom bi bokkul ci ñi nga xam ne ñoom lay xéewale ñuy ñëw fii di fi lekk di fi naan mukk waaw waaw nee na nag bu boobaa ma ne kon ah, kon nag fa suxqan kon sori leen fa suxqan sori yal na ak sori daal di takkook yéen fa suqa hay way sori leen fii ay sori leen sori Allahu akbar non loolu moom garaaw na quoi la hawla ah wala leeral na ko de ci hadis Seydina Abu Hurayra bi keroog xawd bi ci hadis yi imaam Muslim indi mu ne inna xawdi ab'adu min aylata min 'adan lahuwa ashaddu bayaadan min as wa axlaa min al-asali bil-laban wala aaniyatuhu aktharu min adadi an-nujum waaw mu ne gis nga sama mbalka ma moo gën a sori ay la gis nga Jérusalem ba Aden muy capitalu Yaman gis nga ni mu guddee mu ne sama mbalka mi moo gën a yaatu lool Allah mbalka ma muy naane nandale nit ñi yonent saa salaam ne moo gën a sori diggante Ayla ak Aden gis nga Jérusalem Yerusalem ba Aden ba ca suufu Yaman li muy yaatu yaatu yonent saa sama mbalka maa gën a yaatu loolu la huwa ashaddu bayaadan min as-salj moo gën a weex tàll te neige bu wàcc wa ahla waaye moo gën a neex min al moo gën a neex lem meel bil labani waaw nga jëloon lem boole ko meew ni muy neexee te sappaaram sama lem sama sama kii ko gën a neex sama mbalkama wala adiyatuhu te ndab ya ñuy jox kopp ya kaas ya ndab ya ñuy naanee aktaru moo ëpp min adadi nujum ci li nga xam ne mooy nombre biddiw yi nga xam ne moom ngeen gis ci kaw suuf allah <laughs> waaw allah oh. <laughs> foofu daal moo baax i naanewul ëllëg budut foofu xam nga ne toskare nga bi léegi <laughs> waaw moom da ngaa toskare waliyasu billah wallahi billah kon ci kaw noonu <laughs> ci la hadis bi yem lëkkaale bi gisoon nañ ko mooy le fait dañuy pell yowmal qiyam mooy ngëneelu ak ngëneelu jàpp loolu lu am solo la wallahu taala alam eh, kon kosa yeneen jàngat yi gis nañ ko voilà gis nañ ko ci c'est bon waxtar bi yolu bil amsal bi ci dalagale tamit bi par misaal yooyu joxe waaw waaw ara'ayta law anna rajulan lahu xayl gisoo bu génn amoon ay ay ay fas waaw loolu dafa am solo léegi nañ ci teg deux yi deux yi ñëw yi yëpp gisoon nañ leen dañ leen di tudd rek daal di tëj pare al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi xadiis mille trente mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alaa adullukum ala ma yamhu allahu bihi alxataaya wa yarfa'u bihi addarajaat qaalu balaa ya rasula allah qaal isbaagu alwudu'i ala almakaarih wa kasratu alxutaa'i ila almasaajid wa imtidaaru alsalaati ba'da alsanam fadalikum ribat fadalikum ribat rawahu muslimun rahimahullah kon al imamu alhafidu an-Nawawi wonde hadis boo xam ne jotoon na ñu daldi woon kaa gis mu ne wa anhu ba léegi mu ngi jële ci sahaaba bi mu jële woon hadis be muy Seydina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu arbaahu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na alaa adullukum ndax duma leen degtal alaa ca la nga xam ne alaa maa te nga xam ne yamhu dina jee fare dina jee faase bi jaare ko ca loole alxataaya bakkaar ya wa yarfa'u ta mu ci yëkkati moom borom bi bihi ad-darajaat li nga xam ne mooy darajaayi borom qaalu ñu ne ko bala kay ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne leen isbaaxul wudu mooy matal njàpp alal makaari jamonoy tartar yi nga xam ne a ah, jàpp ci neexul beneen wakkat kasratul xutaa ilal masaajidi ak baril ay jéego di dem te jàkka ya wantidaaru salaati baada salaa ak di xaar julli julli de xaar beneen julli fa daalikum waay waay looloo ngo ar ribaat fandoo ngoog fa daalikum ar ribaat takku ci yoonu yàllaa ngoog takku jëm ci lu baax a ngoog rawaahu muslim mu ne li al imaamu muslim abul husayni rahmatullahi alayhi soloo na ko romboon na xadiis mi gisoon ko cent trente et un gisoon nañu ko ci chapitre biñ gisoon xadiis bi nga xam ne moom lañ la doon wax sànq muy bu Seydina Abu Hurayra bale ida tawadda al abdu mu'min aw al muslim mu ne mooy chapitre treize babun fi kasrati turuqil xayr indi woon na ko al xaamisa ashara anhu radiyallahu anhu qaala qaala wa sallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi xataaya kon nag lépp luñ ci waxoon doyesu ci jalwaat xanaa rek lëkkaaleem bi mooy kon dañuy jànge ci ne kon bokk na ci li nga xamante ne nii mooy ngëneelu njàpp mooy borom bi tabaaraka wa taala da ciy fare ay bàkkaar te loolu taxawoon nañ ci sànq te ci hadis boobu boo demee di nga fa gën a dégg isbaaxul wudu la njëkk a tudd alal makaari loolu taxawoon nañ ci. wallahu taala alam alimamu alhafidu nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci hadis cent trente et un moom it gisoon nañ koo gis mu ne wa an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru shatrul iman rawahu muslim rahmatullah alayhi ah hadis bi yi gisoon nañ ko mu ne waan abi Maalik al-Ash'ari mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy abu Maalik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne qaala annahu qaala qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena atuuru laab waaw chatrul iman mooy wàllu mooy xaaju euh, li nga xam ne mooy ngëm yàlla waaw mooy li nga xam ne mooy wàllu ngëm yàlla atuhu chatrul iman mu ne hadis bii de rawaahu daldi woon na koy solo ki nga xamante ne mooy euh, euh, imaamu muslim moom imaam Muslim uh, rahmatullahi alayhi ah hadith bi waxoon nañ la mooy hadith uh, numéro uh, li nga xam ne mooy numéro vingt-trois ci al arba'iin an-nawawiyya moo doon numéro vingt-trois kon loolu ah, lu ama am solo la a ah, kon bii lëkkaaleema bunt bi mooy njàpp bokk na ci ngëneelu njàpp kon nekk mooy satrul iman ha ma ne mooy satrul iman mooy xaaju ngëm yàlla loolu rëy na de loolu rëy na wallahi rëy na loolu ñu ngi ko gisoon hadith vingt cinq wa an abi malik alxaaris ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru shatru iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'aani aw tamla'u maa bayna as-samaawaati wal ard was-salaatu nuur was-sadaqatu burhaan was-sabru diyaa' wal-qur'aanu hujjatun laka aw alayk kullu nnaasi yaghdu fa baa'i'un nafsahu fa mu'tiquhaa aw muubiquhaa rawaahu muslim kon ndax lii man daa am lu feeñ ak lu nëbbu njàpp nag daa bokk ci li nga xam ne mooy wàll wi nga xam ne ak laab setal sa bopp ndax l'islam ñaari mbir la at-tahalli at-tahalli summa at-tahalli waaw ngëm yàlla da ngay din deñ ba pare door a ràngoo da ngay sangu ba set door a sol yére yu rafet waaye doo sol yére yu rafet doo doo tilim takk xunnu xeeñ xunnu sol yére yu rafet da koy taqal at-tahalli da ngay summeeku mooy kalimatu laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul borom bi da ngay summeeku laa ilaha summeeku ci bépp façon pas-pas ngëm-ngëm bu baaxut bu wuteeg bi yàlla gërëm bi bëgg loolu mooy summeeku nga ba set wecc waaw set loolu nag mooy taxuur ak tuxuur moo moo moo kii loolu moo taxawee loolu mooy njàpp moo lay laabal boo paree nag nga door a ràngoo leer yi mooy nag dugg ci julli nga xam ne nag mooy anwaar yi yàlla li mu lanwaar yi mu def ci julli defu ko feneen leer yi mu def ci julli yi jaam bi mën a am ci julli amul feneen ci feneen façon jaamu yàlla boo xam ne leer yi nekk ci julli yi da ciy am man da nekk waaw julli waaw mooy leer yi dëgg dëgg leer yi ci julli la leen borom bi def ginnaaw bi nga laabloon ak ba set ak taxal yi après borom bi doon la ak taxal yi doon la ràng nag kon nag ak tuhuuru ñaar yooyu am kon nag njàpp bi lay setal ci sa biti te lay setale sa biir chatrul iman <laughs> waaw mooy eh, eh, wàllu benn wàll la benn paar la ci li nga xam ne mooy gëm ngëm yàlla allahu akbar waaw mooy moitié fois kon loolu ci ngëni lu jàpp la bokk lépp nag luñ ci waroon waxoon nañ ko ci xadis boobu vingt cinq léegi al imam al hafiz an-Nawawi mu tudd benn affaire après ñu tëj bu paree ci li indi le dernier xadis loolu pour beneen yoon insha allah mu ne wa fil baabi xadiisu Amr ibn Abasata radiyallahu ta'ala anhu as fi aaxiri baabi rajaa wa huwa hadithun azimun mushtamilun ala jumalin min alxayrat mu ne bokk na ci buntu bi wax ci ngëneelu jàpp hadisu sayyidina Amr ibn Abasa yaa ngi koy fàttaliku ah mbokk ma ne woon man de saxaaba boobu moom mosuma koo xam Amr ibn Abasa ko maa ko doon dóor a dégg moom moom ah dañoo bari de masha allah jazahumullahu an al islami mooy hadis ba ne woon chapitre cinquante et un baabul raja moom la wax mu boobu bokk ci de ca jeexitalu buntu raja mooy hadis bu mag la boo xam ne bu am boola ala jumalin ci ay ay wàll minal xayraat ci ay li nga xamante ne mooy ay yiiw hadis boobu trésor la de la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mooy hadis 438 mu ne woon waan abi najiih amr ibn abasa bi fathi al-ayn wal ba as-sulami radiyallahu anhu annahu qaala kuntu ana fil jaahiliyyati azunnu anna an-naasa ala dalaala wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'buduuna al-awthaan hadis bu gudd la woon moo tax bon il n'est pas question ñu koy jàngale comme niñ def yooyu non hadis bi ay page la bi naan man léegi da ngay dellu foofu boo demee côté bi nga xamante ne ci la doon wax yonent bàyyi saa saa mu xamal ko njàpp <coughs> voilà ngi noonee loolu bokkoon na ci li nga xamante ne nii moo tax muy wax eh, bi naan ko surtout côté naan fa qultu ya rasulallah fal waaye yonent saa saa doo wax ci wàllu njàpp mu ne ma xaddis nii anhu waay yonent ma ne ko mais yonent saa saa njàpp jàpp njàpp wax ma ci ngëneelam waay fa qaala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fa yatamadmadu wa yastanshiq fa yastansir illa xarrat xataaya wajhihi wa fiihi wa xayaashimihi summa idaa gasala wajhahu kamaa amarahu llaahu illaa xarrat xataaya wajhihi min atraafi lihyatihi ma'al maa'i summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqayni illaa xarrat xataaya yadayhi min anaamilihi ma'al maa'i summa yamsahu ra'sahu ilal illaa xarrat xataaya ra'sihi min atraafi sha'rihi ma'al maa'i summa yaghsilu qadamayhi ilal ka'bayni illaa xarrat xataaya rijlayhi min anaamilihi ma'al maa'i waaw loolu lay wax côté boobu waaw mu ne te ki bi mu wax mu ne ko amul kenn ci koo am dina daj dina daj dina jegeel ndoxum njàppam mu daal di galax ndeku sarax ndeku fiiru lu dul ne bakkaar yi nga xam ne moo newoon ci xar kanamam dañuy génn ànd ak paxu bakkanam yee ci ne woon yëpp day génn su may daa xasala ginnaaw gi bu raxasee wajhahu xar kanamam kamaa amarahu comme ni ko allahu comme ni ko borom bi digale lu dul ne illaa lu dul xarrat xataayaahu xataayaa wajhi mooy bàkkaar yi mu defoon xar kanamam bés euh, kii yëpp bëtam ak biis ca ak yeneen yi ak xeel waate yi ak ca bët yëpp ak mbëllee waate yi waaw ak di di di tooñ ak yooyu yooyu yëpp ak di regeju waale di regeju nit ñi di leen ci patoog yooyu yëpp day deñ voilà voilà léegi ko lool day génn ah mu ne ginnaaw gi bu ak li nga xam ne mooy euh, ak ak sikkim ba maal ma waaw waaw loolu day ànd ak ndox mi ginnaaw gi mu raxas li nga xam ne mooy mirfaqay nii loxo yi ba ci euh, conc yi lu dul ne lépp lum defoon ci day génn ci bàkkaaram yi ca ndox ma ca euh, ana min anamilihi ca euh, baaraamam ya comme xadiis Seydina Usmaan bi ñëwoon taxta azfaar yi ginnaaw gi mu masaa boppam lu dul ne boppam karaw bàkkaar yi tamit ca yam ngi woon ci boppam waaw sàcc dara ba pare yenu ko teg ko ci sa bopp bi di yóbbu waaw yow sa bopp bi lool nga ko yen mettit na ko waaw neexu ko waaye yaa ko yen <laughs> waaw waaw waaye nga romb mbëkk koo warul woon a mbëkk waaw daal di koy mbëkk ndax yaa ko man waaw créé xeex ba pare mbëkk waa ji waaw léegi da koy yéegalu <laughs> waaye da koy génne <laughs> ndaw yi waaw léegi summa yaxsulu ginnaaw gi mu daal di raxas ilal euh, qadamayhi lii bokk na ci liy delloo waxu siit yi que ne euh, euh, tànk dañ koy masa yeneen saa saa ne day boo raxasee say tànk ba ci kaabay nii lu dul ne day rot ci ànd ak ci tànkam yi ak baaraamu tànkam yi ànd ak ndox mi yoo nga xam ne bàkkaaram yi côté bii lay wax nii ci hadis boobu